alhamdulilah wasalatu wasalaamu kon ñu àggale insha allah ñu ngi yemoon ci ñun daanele yi nga xamante ne nii kooku la ñuy wax mudallas ki nga xam ne soit day nettali lu mu déggul wala day jël benn wax jële ko ci kenn di multiplier nag perso même personnage bi mu multiplier ko ay personnage yu bari loolu beneen problème bi man a am ñu woon ci nit biir càllale gi ci biir chaîne bi ki ci nekk bu dee ku mel noonu da cay nekk walla koo xamante ne ni nitu bidaa la kooku tamit day waral hadis da'if mooy nitu bidaa koo xamante nii comme ñan comme euh, comme xawaari ji par exemple ñi nga xamante ne ni mooy loolu ci ci euh, histoire tuuti. ñi nga xamante ne nii ñoom dañu génnoon deñoon ci xalifatu bi fi newoon muy Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ba pare dañ non seulement ci moom mais tamit ci Muawiya radiyallahu anhu ñu mel nga xam ne mooy ndax dafa bokk ci aqidatu ahlu sunna wal jamaa mooy ñu ñu jiite ñu déggal leen topp leen tant ñu ñuy digal loo xamante ni loolu la yàlla digle te loolu la yàlla di tere te ñépp xam nañ ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu loolu jamono jooju bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko gënoon a taxawee moom sax moo nekkoon xalifa ngir loolu moo taxawee woon loolu ñu dem ci ñooñu ba pare di leen fexee rey ñu mel noonu comme walla koo xamante ni bon nitu bidaa la kooku bu nekkee ci chaîne ci biir càllala bi ñu xool mu nekk ci dafa am benn dañuy taxaw foofu tuuti ne xool waajooju ban façon bidaa la am bu dee comme ñoom lañuy tudd léegi ñoom du ñu wax ñoom jàpp nañ ne ku wax lu amul sax ci seen doctrine dafa bokk ku wax lu amul yow yéefar mooy li ñu li ñuy xamee nar kuy nar yéefar nga pour ñoom kon ku mel noonu bu ëndee xadis dañuy xool dañ naan comme que moom loolu mooy seen kii ta kon dina sàmmoon teg loolu mais loolu rek doyul dañ naan nañu xoolaat bu baax est-ce que xadis bi mu indi jàppalewul moom position yi nekk ak seen seen bu dee da koy jàppale dañuy rejeté xadis bi duñu ko nangu bu dee nag jàppalewu ko kooku mën nañu koo nangu am ci biir chaîne bi koo xamante ne moom beneen problème bu mën a am ci nit ki koo xam ne day nettali loo xam ne moom rek ko koy wax mooy tey fii ñu nekk fi bañ commencé jàng Bulughul Maram bi war na mat leen mu mat deux ans loolu la suñu aali wax waaw ay côté kii la woon heure côté yooyu la woon léegi ñun ñi fi doon teew ñu bari ñu ne xam nga ñu fi doon nekk bari na am na ñu ñëw après am na am na ñoo xam ne ñu ngi foon début bi ba léegi yàlla leen yàlla jàppale ñu ñu ñu jeexale ko noonu insha allah mm. tey jëfe li ci nekk ñu ne kat ñun dañoo dégg kii ne ñu dekk kenn ci biir wala koo xamante ne ni daal benn nit dem fekk ñoo xam ne fekk ñu jàngale bi leen nettali nag ne moom li nettali ci jataay bii la ko dégg woon jataay yi fi am mu ñëw ne ba ñuy saraakat sëñ Moustapha nee woon na lii nañ imaginer ne amuñ yi ñuy enregistré mu wax ko loo xam ne nag leer na affaire bi mais manu la mu neen moom moom daal fala ne woon sëñ Moustapha moo wax lii ñu ne ko waaw na nga def ñu xool ñeneen ñëpp ñu ci doon teew ñëpp gisuñu kenn ku wax lu mel noonu te loo xam ne dañ koo soxla par exemple luñ soxla moom mu ne luñ soxla ci jaamu yàlla par exemple moom mu ne moom avis bi moom moom rek ko dégg ñu ne xëy na kon ñu ci def ñu xool ñu ci des kenn waxu ko ñu ne xëy na bu dee benn xëy na ñeneen ñi dañoo fàtte wala dañoo kii ñu demaat ba ci kanam ñu waxaat beneen information indi beneen ñu ñëwaat laajaat ñu ci newoon ñëpp ñu ne loolu masuñu koo dégg naa ah ci sëñ bi ñun masuñu koo kii bu yàggee dañu naan sawaay yow yaay créé affaire yi loolu nag mooy koo xamante ne ni li ñuy wax moom la ñuy tuddee bu yàggee ko xadiis yooyu dañ koy dañuy jàpp ne lii xadiis yi wérul ndax kii mënu la nekk moom rek ñu koy jëli tamit loolu tamit benn problème la bu mën a am en résumé loolu mën naa man mooy li nga xam ne mooy indi xadiis bu daay mooy wax nañ ne mën na jóge ci ci ñan ci isnaad bi mooy chaîne bi mooy mu am ay dog dog yu fa nekk ay wala muy nit ki nga xam ne mooy nettali ki nettali wala ñi nekk ci biir isnaad bi ñu gis ci ku mel noonu ndax ku ci nekk rek dañuy jàpp ne tamit li il faut ñu ñu jàpp ko mooy ne duñ ne rek jële nañ ci diw mu jële ci diw ñoon ñuy tudd noonu tur yi ñuy tudd nekkul ne dañ faa nekk noonu rek waxuñ la mooy ñooñu dañoo jàpp ne dañoo nettali ne ñun dégg nañ ci diw mu wax wala jële nañ ci diw nekkul ne rek dañuy jël rek ne mu nañ bind fii Muhammad waaye moo ci war a topp Yuusuf déedéet mooy ne moom li ci mooy dañuy jàpp ne moo nettali toog buñ dee nag dañuy gis ci moom mu mel noonu ñu ñu wax léegi ñooñu catégorie bi mel noonu ñu ne nag xadiis bi nañu ko teg fee xadiis bu naay léegi mën nañoo yem foofu ci léegi mu def leen am na lu ma fàtte woon mooy xadiis bu daif tànk wax nañ ci kaw na xadiis boo xamante ne nii moo nekk topp saxiix li zaatihi ngir en soi indépendamment le saxiix kooku waxoon nañ ko le wér authentique ñu ne am na xadis boo xam ne moom day wér mais ngir yeneen yi nga xam ne ay xasan lañu li zaatihi ñu jàpp yu xasan yooyu yu valide yooyu di ko dajale ba mu nekk saxiix ñu ne woon sa xasan boobu bu dee moom dafa am xasanul zaat yi léegi amoo waxoon nañ ne am na beneen muy xasanul li ghayrihi mooy moom dafa valide pas parce que xadiis moom noonu rek euh, moom noonu rek dafa dafa kii de dafa euh, xasan bi déedéet dañu naan nañ leen xadiis yi daay fi am nañ xool ñu xool ci xadiis yi daay fi gis ñoo bokk xadiis xam ne ñoo bokk benn sujet bu ñuy wax lenn lu ñuy wax mais quand même faiblesse bi rëyul mooy waa ji par exemple bu dee dañu ñëw ci waa ji nekkul waajoo xam ne day fenal yonent bi sallallahu bu ndax kooku moom fu mu nekk de toute façon jarul sax di seet li ci des moom dañuy dañuy sànni affaire bi mais ñu xool ne waa kat moom c'est euh, euh, kii la par exemple wàllu yoo xamante ne nii xëy na baroom bidaa la mais bidaam rëyul noonu wala xadiis bi. xadis bi de toute façon jàppalewu ko wala xadis bi de daañ ci faiblesse bi rëy ñu ne kon am nañ benn boo xam ne faiblesse bi rëy wala ku bare koo xam ne dafa bari lu muy fàtte ñu am waa ji mel ci biir bari lu muy def defle def defle mooy war a wax lii nga teggi loolu wax leneen jàpp ne yow lii nga waroon a wax mooy fi nga waroon a teg A nga teg fa B suba nga jëlaat fi nga war a teg C nga teg fa D ku mel noonu dañ naan dafay def def la kooku bu fi nekkee ñu gis mu wax benn xadis ñëw toog ñëw ñu toog nii mu ñëw nettali ñëw ne mbooloo mi ñu ne waaw ñu ne man jëli naa ci bii jëli naa ci bii ba ci yonente bi sallallahu alayhi ñu xool ay mbiram xool ñu ci def ñëpp wér mais moom nii noonu la mel ñu ne waa dañuy xaar ñu toog ba beneen am ñeneen ñu ñëw ñoo xam ne gisante wuñ seen biir ah, di ko kii ñeneen ñëw wax ñu même kii bi mais ñoom ak waa ji ñoo niroo ñu nekkoon léegi bu ñu dajalee waxu ñëpp léegi dañuy am xadiis boo xamante ne ni xasanun li ghayrihi léegi day valide ndax ñoom ñëpp de toute façon mënuñoo ànd nag juumi noonu dafa am mbooloo yoo xam ne mënuñoo ànd juum mu ngi mel ni tey li ñenn ñi di wax naan naan gars yi mooy jaaxaankat yeeg orientaliste rek alxuraan bi moom dañ koo bind après bi fi yeneen saa salaam jógee saxaaba yi lañ ko bind am na teew yu mel noonu la ñenn ay waxam sax jarul jarul sax ndax loolu mooy yow ni ko fi fekke tey xam nga dañoo judd ñun gis kaanu yu fees del fo boo demee Indonésie ubbi première page bi nga gis Fatiha nga dem Éthiopie fekk fa lool dem États-Unis fekk fa lool dem Brésil fekk fa lool mooy kon ni nga ko fekke nit ñi tamit noonu lañ ko doon fekke mbooloo mu bari boo xam ne mënoo ñëw nag tey nit ñi dañoo juumandoo ñoom ñëpp kon dañu naan ñu ñoo xam ne buñ ñëwaatee ci exemple bi ñu joxe woon dañ naan ñii ñoo ànd ñoom ñëpp juume noonu doon nag def ñoom ñëpp ay def noonu di def def la mais tey comme ko am nañ ñu yëpp mën nañ leen boole ñu am xasanun li zaati yi léegi nag mu am beneen li waa li xayri mooy dafa valide ngir yeneen li ci def li shawaahidihi ñi nga xam ne ñoo tax mu gën a dëgër ñoo ko seede mais waaw mel ni mel ni ñoom dañoo ñëw doon se devant le juge di plaider kii wax lii beneen xarit bi ñëw ne waaw man seede naa loolu kii ñëw juge ñu nekkoon nag mën nañoo nangu mbir mi léegi nag bu nekk bi waxoon nañ ko bu dernier bi ñett lañ waxoon mais am na beneen boo xam ne daanaka dañ koy kii mooy ñuy créer ñuy créer xarit yi ñuy créer yooyu yooyu moom nañu jàpp ne li ñuy wax nii li ñu jëm di wax nii ndax après dañuy ci xadis bu daayif lañ jëm yan condition lañ ko mën a utiliser képp ko fi toog wala kuy dégg na nga jàpp ne bii nii may wax moom bokkul mooy koo xam ne dafa toog créer ay waxam bam naay ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax kooku bokkul léegi kon ñu ñëw ci xadis bu daayif mooy ne xadis bi wérul mais est am nañu droit utiliser xadiis bu wér wala amul droit bi loolu mooy laaj mm-hmm. mooy est-ce mën naa tey daa am lu ma soxla ma gis ma ubbi téere wala ñëw ma xool gis xadiis bu daif buy wax soit ci ay àtte wala ci aqida wala buy wax ci ay affaire mooy pas-pas li nga war a gëm wala xadiis boo xam ne day wax tamit ci ay nan la ñuy bëgg yàlla ak yu mel noonu ak nan la ñuy sonne ci jaamu yàlla ma gis ci ay xadis yoo xam ne dañoo daif léegi nag laaj bi mooy est-ce que man mi nekk mi tiim xadis bi wala man mi ko nettali est am naa droit utiliser ko wala déet leer na léegi dañu naan la comme ni nga xamante ne nii loolu la suñu sëriñ bi bind téere bi muy alxaafis ibnu xajar rahimahullah ni mu ko waxe ne trois conditions nag la boroom xam-xam yi teg pour ñu mën a utiliser xadiis boo xam ne xadiis bu mel noonu la mooy ne bi njëkk mooy il faut bi du nag dans dans mooy faiblesse bi du rëy loolu xadiis bi du rëy faiblesse bi du rëy benn comme ku dul wax dëgg moo ci nekk wala koo xam ne day créer moo nekk ci biir xadis boobu taxul ñuy wax mooy li ma leen wax mooy faiblesse bi réyu teg ci li ñuy wax xadis bi li ñuy incité jëm am na cosaan ci charia ci l'islam mooy par exemple bu dee dama am xadis boo xam ne mu ngi wax ci julli naan nit ñi na ngeen dama leen di ñaax nit ñi pour ñuy gën a julli di leen encourager ngir ñuy bari ay julli ay zikkar ak yooyu mais ñu na xadiis bi dafa daay mais daay bi faiblesse bi réyul mooy li ñuy wax julli est-ce que ci sariya la bokk wala déet dañ naan la waaw ñu ne kon ci li ñuy wax te waxul lu contraire ak julli mooy au contraire day invité nit ñi ñu def ko ñu ne kon xadiis boobu mu des beneen nañ taxaw mooy faiblesse bi réyul day bu jëm ci ay waaraate la boo non lu dëkk dugg ci ronu sariya mais mu nekk loo xamante ne nii nag ñu leen ko jëfe tamit ci kon ñu wax sànq day ay waaraate bu dee waaraate la yu ñaax nit ñi loolu man nañu ko utiliser xadis boo xam ne wéru te wér bi kii bi déewul noonu hmm, waaw hmm, faiblesse bi rëyul kooku mën nañ ko utiliser mais bu dee côté da li ñuy fas loolu moom il faut mu leer il faut muy alxuraan wala xadis boo xam ne da ko wér pén wala xadis bu xasan kooku moom lañuy lañ lañ ci utiliser léegi nag mu des ndax li tax ñuy wax lii ci xadis bu daañu tamit li dina ci dinañ intéressé ci kanam wala bii di ñëw jotaay yi di ñëw mooy est man naa koy utiliser léegi ah waaw kay dama fàtte woon pare guma ci ma doon wax noonu mooy imaam an-Nawawi rahimahullah dane il faut tamit te conditions yi pare guma woon dama ne woon conditions yi ñett la al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah te al imaam as toxal ko dane faiblesse bi du rëy day dugg ci cosaanu ron cosaanu sharia mais tamit il faut hadis boobu noonu bu daanit boobu waa ji koy wax mu bañ gën ci xolam bu xamee ne xadiis bi dafa daif mu bañ a gëm ci xolam na yonent bi sallallahu la wasallam a ko wax du mm-hmm. ci dogu naan yonent gëme ko noonu déedéet mm-hmm. imaamu Nawawi rahimahullah ne léegi dafa am beneen buñ ciy tegaat beneen condition mooy il faut mu utiliser benn expression buy wane ne xadiis bi jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam direct en tout cas ndax moo ko wax an dafa daif pour wane lool mooy comme nga naan jële nañ ba ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne jële nañ wala nee nañ wala nee na nee nañu de nee na xam nga loolu mooy ki lay déglu moom bu amee xel tuuti rek xam na ne bokkul ak ci ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mu ne lool il faut nga koy leeral naan ay ruya an woo wala wala anil na wala yu mel noonu nga utiliser suratu tamrid di wane ne daal voilà lii nga bañ kee dogu ne moo ko wax pour wane ko ci expression bi mais li gën a dëgër daal mooy ñett yi alxaafis ibn Hajar rahimahullah wax yooyu moom lañ mujj boroom xam-xam yi rahimahullah yooyu lañu retenir léegi loolu moo jëm ci xadiis bu daif léegi est-ce que naa ko utiliser wax nañ ne ne bu dee ci aqiida man nekk hmm. li ñuy fas hmm. manu nekk ak mu faiblesse bi dafa ndawat loolu xooluñ ko ci faible la tudd hmm. jeex na kenn du ko utiliser foofu léegi ñu ñëw ne mais man nga ko utiliser ci comme cas yi ñu waxoon waaraateeg lii ñaax nit ñi di encourager nit ñi ci lool ci ci jaamu yàlla nan la ñuy leen ci woor ci julli wala yu mel noonu mën naa nekk waaye tamit beneen question boo xam ne man nañ ko laaj mooy est-ce que mën nañ ko utiliser ci suñu wàllu jaamu yàlla ndax xadiis ban xadiis bi ñuy gis te Ibn a génn euh, soloo ko muy bi nga xamante ne nii day wax ci. ndox mu ne dara du ko sobeel lu dul dafa laab tey laab dara du ko sobeel lu dul mu changer cafka gi euh, xet gi walla cafka gi wala odeur bi melo bi ka ñett yooyu xadis boobu xadis boobu borom xam-xam yi ñoom d'accord nañ ne wérul mais est-ce mën nañ ko utiliser dañ naan la foofu utilisation bi li gën a tax ñu ko utiliser mooy ijma moo fa am mm-hmm. nekkul ne comme ni nga comme ni nga xam ne loolu la ko euh, Shafi'i ay ak borom xam-xam yu bari wax nekkul ne dañoo utiliser xadis yi parce que waaye dañoo gis ne xadis bu daayif nañ ko utiliser déedéet dañu fekk liñ la waxoon ne ci fin ci source yiñ la waxoon ci kaw mm-hmm. ci la bokk muy consensus des savants ci yooyu loolu moo gën a tax ñu utiliser mm-hmm. léegi bu ko defee yaakaar naa ne foofu war naa doy pour mustalax bi ci noonu bu ma fàttewul dara kon naa war naa doy noonu mooy léegi loolu lan la ñuy jariñ mooy buñ ñëwee ci biir téere bi ñu dégg alxaafis ibn Hajar rahimahullah ne xadiisun comme xadiis bi nga xamante ne ni moom lañu njëkk gis mooy xadiis Abu Hurayra radiyallahu anhu nga xam ne dane wa saxaxaw Tirmidi wa Ibn Xuzayma imaamu Tirmidhi de ak imaamu Ibnu Xuzayma rahimahumullah rahimahumallah ñoom de wéral nañ ko léegi bu kenn laajati la mooy lu wér ndax li tax ñu def lii mooy dañoo bëgg rek léegi boo déggatee ñu naan wér na mu bañ a nekk lu étrange ci yow nga ñëw naan wér mooy lan est-ce que mooy ku feebaroon ñu piqûre ko ñu wér déedéet waxuñ la lool mooy faible mooy lan waa joo xam ne dafa lompoñ ñu ne la déedéet lool moo tax ñii ñu bëgg koo ñu bëgg koo xam ba ci bu ñëwee yooyu dootuñ ci taxaw insha allah te bàyyi tamit tekkiwul de waaw kay waaw waaw da waaw bàyyi tamit du engrais arab la waaw ah. ah. ci rapport de xadiis bu daay waaw ñaata xadiis bu daay la ñu mën a wax ni comme su waxatee dara ñu ni wérul wala mën na def tay mu def daay suba mu def lu wér wala mu def lu xatam benn nit comme ci nit ki waaw ci benn nit ki waaw comme nit koo xam ne tey bu waaw dafa daay waaw suba dafa taxe est-ce que dañ naan ci gat bu fekkee dafa tegale sans xadis waaw wala mën na alden waaw loolu ci nombre bu ñuy naan kii na ñëw comme benn xam nga euh, pour euh, gàttal tuuti mooy l'islam li ñu naan euh, ci fii vie privée publique vie publique xamul moom nit ki ni nga war a mel ci biir ak ci biti la xam mooy lan mënuñu ne personnage bi tey tey fii tey wax na lu jub kon nañ jàpp ne jub na suba buy wax lu kii ñu jàpp ne tey dafa changé mbubu keneen la kon nañ jàpp ne tey li ñuy wax ni bokkul l'islam xamul lool boo gisee dañ na la waa ji rapporté dafa war a nekk bu dee condition ku jub bu ko xadis bu wér dañ ne dafa war a nekk koo xamante ni dafa authentique ku koo xam ne ku mën a takk la ku maandu xam nga maandu jikko la du lu ñuy summee ko solaat buñ ñëw fi ñu naan maandu na ci Jean mais maanduwul ci Paul mooy dangay ngay maandu pour léegi ki ngay wax noonu mooy loolu manu la nekk koo xam ne day ñëw ñu ne tey ay waxam yu yëpp tey baax na wala tey ji instant bi baax na bu ci kanamee baaxul bu ci kanamaatee baaxul léegi sa laaj bi nag am na lenn loo xam ne moom lay niroo bu ma comprendre bu baax mooy est-ce que koo xamante ni ci biir chaîne bi koo xam ne moom ku wér la woon koo xam ne ay xadiisam dañ ko doon jël Euh, ban jusqu'à quand lañ naan waa ji bu waxatee xadis dootuñ ko jël xëy na xaw na niroog lool wala comme ku mel noonu boroom xam-xam yi dañ naan rahimahullah dañ ne ku mel noonu bu dee dañuy xool moom ban façon takk la yoroon dañ ne la takk mooy mokkal waa nga mokkal wala ngay bind fidèlement li ngay dégg ci sëriñ bi dañuy xool kooku ñaar yooyu ban la ci am bu dee kuy mokkal koo xam ne moom dafa doon mokkal mu dem ba ci biir xam nga nooy dina maje sam xel di gina a mën a jàpp yenn yi di di di di xaw a lëndëm tuuti am yooy fàtte am yooy def def la di jaawale di juum kooku dañuy xool ku wér la woon de mais dañu naan nag dañuy xool moo tax affaire bi du lu yomb ah. ay ilmu rijaal yi jafe la mooy xam dëggintaan xam-xam bi wu Euh, jëm ci nit ñi nekk ci seen yi dafa jafe mooy dañuy xool waa ji mooy kan wér nañu ne waaw ku mënoon a mokkal la léegi mais dañuy xool depuis ban date ban jour bu mënee nekk sax ban seconde la commencé lii ko dal muy muy comme Alzheimer rek kañ la ko Alzheimer dal ñu dem laaj médecin yeeg ñu ndëkkal ne kii kañ la am kii ñu ne moom daal bi ñu commencé jaawale poto yi démb la woon ñu ne kon baax na kon démb ñi mu doon jàngal ñu commencé démb démb bi ñu ko commencé dal ba ni ñu tooge tey ñun ci jàngal ñépp ñooñu lim leen jàngal duñu ko jël ndax ñu kat affaire yi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam la dafa war a leer waaw affaire bi diine la ah, comme li xam Muhammad ibn Sirin na ko doon wax ak ñeneen sax ne leen mbir mi diine la xool leen ci kan ngeen bi jële seen diine mooy xadiis yonent bi sallallahu alayhi diine la mooy nekkul ne dañ naan waa ji dafa daañu rek kon baaxul déedéet nit ki mën naa nekk ku baax ku sell comme niñ koy jëfe ci biir lañ ko gis après xëy na jotaay yi di ñëw boobu du man a nekk tey ñoo xam ne wér nañ baax nañ ay jaamukatu yàlla yu baax lañ yu sell sax mais bu ñu waxee ci côté xadiis kenn du jël seen wax ndax lan soit day nekk comme ni ñu waxoon léegi kuy nettali doo déggul xam nga dañ naan nit ku baax daa neex a nax loolu nag du dox ci xadis loo ko wax rek day jàpp ne wax nga dëgg ndax day jàpp ne ñëpp ñëpp ñëpp a baax kenn du waxal yàlla lu amul wala yonent sallallahu alayhi wasallam kooku dañ naan ko sa te gii mhm. moo tax du ñu jële ci yow dara léegi waaw pourtant bu baax la ku baax la comme ñu gis nañ fi ñoom euh, ñeneen ñoo xam dinañ leen gis jarul sax ñu leen tudd léegi léegi mooy kooku dañ naan instant bi ñu xamee ne fi la commencé bi jaawale ba tey li mu jàngal dañuy xool nag ñan ñoo jànge woon ci ñoom depuis boobu ak liñ doon jéem a bind di yónnee yooyu yëpp dañ koy annulé fexe nag avant mu koy kii ba ci loolu ñuy jël ñooñu loolu mooy takk bi nga xam ne mokkal la beneen takk bi mooy bind koo xamante ne nii nag ay feuilles dañoo naaw wala dañoo réer mooy moom ay feuilles la doon bind kii feuille la xam-xamam yëpp ci ci ci ay këyit la ko def di dem di di di tukki rek dajeeg benn agresseur mu foog ne xaalis na ci nekk yóbbu këyit yi kooku léegi dañ naan ko waaw kay suñ ne commencé sàcc boo agsee dëkk bi nga agsi loo fa jàngale bu ñu xamee ne ci yoon bi la dañu naan kooku de année année année deux mille un la doon tukki jóge woon ngeexox di dem Tamba ci yoon bi nag ci la ñu ko agressé nangu këy bi ku wóor la léegi dañ naan ba mu àggee ngoo xoox fële Tamba di nettali li mu nettali yooyu yëpp dootuñ ko jël wala ci disque dur bi nga waaw kay disque dur bi naaw. wala mémoire bi euh, fay. kooku dañ naan dañuy xool ban année ban ban période ban date exactement lu disque diir bi naax saay après nag ñu jàpp jël li jiitu woon bu doon am na fu ko def wala liñ jotoon nettali jële ko ci disque dur bi comme na nag kon nag lu mu nettalee ci dañuy jàpp ne ndax moom ak takkam ci disque dur la ne woon. te moom loo yorul mënoo ko joxe tamit loolu la foog naa bu dee baax na noonu foog naa moom naa lu mel noonu la woon léegi kon ñu ngi woon ci waaw am na beneen point bu am solo mm-hmm. yoo ci dafa aju ci mm-hmm. Mm-hmm. dafa juum c'est-à-dire na ay xadiisam dafa dëgër mais tey précisément moom moo nekk ñu loo xam ne moom dafa juum looloo tax ella bi mu doon wax sànq maanaam sikk bi mën nekk ci xadiis looloo tax ñu mag ñi nga xam ne vraiment ay borom xam-xam yu nga xam ne yàgg nañoo gis xadiis yàgg nañu gis seeni yàgg nañu gis mbiri loolu kooku moom mooy mënu xam ne proche yi fii sikk bi dafay am tey waa ji daal juum tey pourtant imam la comme tey imam Malik rahimahullah imam Malik ñu jële ci Naafi jële ci Ibn Umar wala mu jëlee ci bi sallallahu alayhi wasallam mooy isnaad bi gën a dëgër benn jour am imam Malik nettali ne Naafi' moo ko wax ndekete da ko juum ma Naafi' moo ko waxoon loolu mën na ni mën na am nan la ñuy xamee ne tey Naafi' wax ko maanaam loolu ay problème la yoo xamante ne gën a mag ñoo ko xam loolu nag loolu du du wàññi dara ci imam ci imamam maanaam du wàññi dara ci la fekk moom mooy imam Malik mais su ko tey da ko maanaam loolu loolu la ñuy la moo tax ñu mag ñi ñoo ko xam naan waa xadis nag dafa am ella moo tax mu ne mu ne xadis wér la isnaad bi moom la doon wax cinq conditions wax na la xadis bi jokkaloo rek wér lépp am na suñu amul nettaliwul ab yi isolé mais sikk dafa am sikk bi ci nekk mooy kii am bi gis xadis mooy xam ne moom imam Malik tey déggewul ci Naafi' xadis bi en ci Zuhri la ko dégg mais déggewu ko ci Naafi' yooyu nag ay mbir la yoo xam ne booy dajale version bi dajale affaire bi dajale dajale yàgg gis comme tey par exemple ku mokkal cent mille xadis wala par exemple dix mille xadis yu imam Malik solo mu xool dix mille yi daal di xam moom mooy xam ne en ah tey dafa juumul du du tey voilà mais loolu du wàññi dara ci kii bi xadis boobu rek lañ naan dafa daye tey <laughs> mais du wàññi dara ci imam moom voilà waaw léegi bu ko defee ñu àgg nag ñu dugg ci téere bi insha allah mm-hmm. Euh, téere daal xaatib ibn Hajar pour def benn euh, présentation bu bu kii rek bu ndaw mooy façon téere yu mel nii ndax téere yi liñ ci def mooy li nga xam ne moo concerne suñu jaamu yàlla moo xam ci julli ci jàpp commencé ko ci jàpp ci woor ci julli ci joxe azaka yooyu ak ci loolu la ko def téere yu mel noonu nag moom lañuy ñuy kutubu ahadithul ahkam mooy téere yi nga xam ne li ñuy traité mooy hadith yi nga xam ne dañu jëm ci acte yi nga xam ne mooy acte yi concerne jullit bi quotidiennement léegi moom bi ñuy bind téere bi ndax tamit boroom xam-xam yi bi ñu ñëw rek comme léegi ni ñuy def nii rek jekki-jekki toog seen rek xalaat sa xalaat bu rafet rek ne maa ngi bind téere moom doonu ñoon def ñu man ñi doonuñ def noonu mooy dañuy xam ne réellement comme ni imaam Malik waxoon rahimahullah bi muy bind Muwatta nee na Muwatta moom da koo bind ba pare présenté ko te dañ ko ko am na ci yenn riwaay yi ñu ne buur bi moo ko waxoon mu bindal nit ñi loo xam ne ci la ñuy jàpp teg ci moom bi ko bindee nee na présenté naa ko soixante-dix imaam yu mag fii ci Madina ñu d'accord ci mooy du damay bind samay kii rek toog na wala samay kii rek déedéet moom mii da ko bindaloon doomam la ko doon bindal ngir mu mokkal ko waaye doom bi mu jikoon mokkal mais ci bindam rek ñi ko mokkal daanaka kenn mënu leen a wan pour wane ba tey gii ñu ngi koy jàng te mu ngi mu ngi mu ngi judd sept cent soixante-treize ci Égypte après gàddaay yonent bi sallallahu ba léegi ñu ngi ci mille quatre cent trente ñu ngi koy jàng loolu bu dee lenn lañ ci jàng mooy barke bi nga xamante ni ak yéene bi nga xam ne seen xel ji yéene ji tax ba tey ji ñu man koo yor di ko jàng kon téere yi loolu lañ leen di tuddee léegi am na yeneen façon téere yoo xam ne ñu ñuy tudd dinañ ko dinañ ko moom lañu yor comme lu ñu naan al jaamiya daanaka li ñu nar a wax après presque lépp da leen a jaaw da leen boole moo tax ñu tudde ko jaamiya jaamiya mooy lu dajale mooy comme saxiixu al imaam Buxaari rahimahullah moom comme lu mel noonu lañ koy tudde jaamiya ak téere imaamu Tirmidi bi jaamiya la tamit mooy lan mooy ci biir daanaka xam-xam yi nga soxla ci l'islam yëpp da koy traité jógeel ci tafsir boo demee ci tafsir dem ci fiqh dem ci commencement début bind yi la commencé ba ci exploit auste yi nga xam ne moom la ñun ñu baax ni muy saxaaba yi ridwanullah alayhim seen manaaq déeg yooyu ak tamit dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun doon dund shama'il yëpp da ko cee def loolu mooy jaamee mooy dafay dajale daanaka li ngay uti feneen di ko ut fëpp boo ko léegi mu am yeneen yoo xam ne fii bala ñoo àgg foofu mooy vingt téere la utiliser vingt téere yoo xam ne dañuy wax ci xam-xam bii domaine bii ñoom la utiliser ngir bind téere léegi kon jaamee mooy loolu mu am façon téere yoo xam ne dinañ gis mu naan asxaabu sunan ñi nga xam ne waay sunan ñi nga xam ne ñoom ñooy borom sunan yi sunan mooy téere yoo xam ne dañ koo bind bind ko def ko ci comme ni di ci téere ci kiiwu fiq lay lay lay bind mais day commencer fan ay laab dañuy commencer topp noonu bu ñu julli loolu lañuy ñuy tudde sunan nga xam ne dañ koy toppale ci bunt ci buntu fiq yi léegi yi ci gën a am na yu bari moom ñu ñuy si utiliser yu bari fii mooy sunanu Abu Dawud imam Abu Dawud rahimahullah ak bu at-Tirmidhi ak bu yi ak Ibnu Maaja rahimahumullah yooyu la ëpp bu ne ashaabu sunan ñooñu la ci daanaka lii may wax nii sax presque doom ci def lii moom moom alxaatim ibnu Hajar def na ko bu ma waxee ñii lii laa ci déglu bu ma nee quatre ñii ñii laa ci déglu daanaka lii ne comme que nag dañuy def benn rappel bu bu kii rek moo tax mu dugg mu am yeneen téere loolu mooy sunaan moo tax du ñu taxaw lu bari yoo xam ne moom portrait yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay def ñu koy tudde ak shamail comme as-Shama'il téere bu imaamu Tirmidhi nga xam ne day def portrait yonent bi sallallahu ay ñaata fas la amoon ak ñaata jiléem la yoroon ñu mel noonu ak tamit waaw kay dal yeeg lu mel noonu daal léegi ak boo xam ne téere yoo xam ne commencement mbind bi moom la ñuy wax badul xalq boo demee ci Sahih Bukhari moom la commencé rahimahullah mu am yeneen téere Bad'ul Wahyi mu am beneen téere bu ñuy wax euh, Musannaf comme bu Ibn Abi Shayba Musannaf moom li ñuy def mooy da ñëw euh, Musannaf borom téere bi day indi benn question par exemple poser benn question ci diine kon nan la ñuy jàppe exemple ne nag loolu bu dee am na lu ci yonent saa salaam wax mu indi li ci saxaaba wax mu indi li ci taabiin yi yu mag yi wax ak taabiin yi mu indi loolu def noonu toppale ko téere bi ñu tudde loolu musannad mu am lu ñu musnad bi ci gën a siiw di musnad imaam Ahmad mais imaamu Shaafi'i ak ñeneen am nañ ko sauf que bii moo gën a siiw bu nee musnad rek en général moom lañ ci jublu mooy lan mooy moom day jël saxaaba yu mag yi xalifa yonente yu mag yi ci ñoom lay commencer ndax musnad bu imaam Ahmad musnad maanaam euh, moom ni mu commencer mooy Abu Bakar la commencer radiyallahu anhu li mu xam ci moom ci ay xadiis yépp mu indi moom nag soxlawul naan xadiis bi daif naat wér naat kii na moom loolu objectif am objectif am mooy lu ma jële ci li ma xame ci saxaaba tel bi moom laay indi fii mu jeex moom laay indi dajale ko noonu bu paree ci Abu Bakar dem ci Omar ridwanullah alayhi ainsi de suite ba xalifa yi jeex ñu toppe ko noonu mubashirun yeeg loolu après ordre alphabétique téere boobu boo déggee ñu naan kon musnad imaam ahmad wala ahmad imaam ahmad solo na ko jàppaleen ne foofoo tax muy wax moo am beneen lu ma fàtte woon ci sunan yi muy bu imaamu an yi bu ñuy wax sunan fii ñun sax jubluwuñ ci sunanam bu mag bi maanaam bu magam bi taxul ñuy wax bu ñuy wax mooy liñ ko daal mujtaba mooy bu ndaw bi bi nga xam ne moom la jël résumé waat ko fuñ ko tudda nii bu dee da nga koo bëgg seet xadiis yi ñuy wax fii nag xoolaat ndax noo vérifier ci boobu ngay dem boobu sax luñ luñ ci jublu euh, nañ musannaf ak euh, sama yi wax nañ leen hmm. ak tamit yi nga xam ne al-Maghazi yi nga xam ne téere yi nga xam ne li muy wax mooy géer yi yonente saa defoo nag yi ci yooyu ñu boole leen ak téere yoo xam ne fitan mooy yi xewoon ci diggante ñun ñu baax ñu saxaaba yu mag yeeg yooyu ak saxaaba yeeg yooyu ak yi xewoon ak yi xew après ba ci tay suñu jamono ñu boole leen téere ci gàttal mën nañu ñoom foofu ngir bañu guddal léegi téere bi euh, al-Hafiz Ibn Hajar dafa commencé comme ni borom xam-xam yi bind ci wàll yi en général di def mooy commencé téere bi nga xam ne moom lañu tudde kitaabu tahaara mooy téere bi nga xam ne day jëm ci wàllu laab léegi nag comme que fii jotaay bi loolu lañ ci sartaloo mooy li ñuy wax day am fuñ ko teg mooy ne di wax bi sànni moom ñu naan waajaa ko wax fan la ko teg nga naan ah man de jotuma koo laaj loolu indi ñu dañoo bëgg muy leer waxoon nañ sànq yonent bi sallallahu bu wasallam bëggee bokk bëgg a bokk ci ñi mu waxoon ñi yàlla waxoon ne ko waxal noon noonu laa mel damay woote jëme ci clairvoyance man ak ñi ma toog kon ñu nit buñ bëggee bokk ci ñooñ nañuy doxale noonu mooy wax rek ñu naan waajee ko waxoon te doo wax sànni taalibe yi noonu rek te doo leen jox dara luñ jàpp déedéet loolu sëriñ bu mat sëriñ du ko def moo tax kon dangay laaj waaye kon léegi comme que yow na ñëw tey na dañuy sara nañ bi waaw man nekkuma fi woon waaw li leer mooy ki doon talaatee wax na kitaabu tahaara lu tax ñu njëkk ko man nag yow laa koy tóoja ndax yow yaa ñëw suñu dëkk moom nekku wi nga ñëw ne dañ defal benn résumé ndax amoo jot pour def lépp ma ne waaw ne léegi kon lan moo tax mu commencé kitaabu tahaara mooy suñu première laaj kitaab mooy téere linguistique bi moom jarul ñu ciy dugg di guddal mooy téere laab laab mooy lan ñu ne la laab mooy deñ ci ay tilim tilim ak ay takk-takk mooy ak set rek set buñ ko waxee nag ci diine ci l'islam sharia bu ñuy wax laab dem sangu ji rek ñëw toog loolu taxul ñuy wax mooy koo xamante ne nii laab ci ñaari mbir la mën a aju mooy boo xam ne personne nit ki la la la la concerné mooy ku koo xam ne dafa amoon njàpp mu tojal ñu ne laabam yëkkateeku na deñ na mooy laabatul ndax lan ñu ne wulu téere alxuraan alxuraan bi ta jàppul mooy yëkkati toj lay concerné walla nga bëgg yëkkati toj mooy ma tojal war a jàpp ngir mën a julli wala yi nga xam ne condition la nga jàpp balan ko def wala loo xaman deuxième bi loolu mooy premier bi loolu mooy personnalité la concerné deuxième bi mooy soit yaramam wala yére bi ñuy sol wala bu dee kuy julli place bi ñuy jullee tahaaratul xadas ak tahaaratul xabas mooy bii lim concerné mooy yaram bi d'abord li ngay teg ci yaram bi ak bu ma jëlee li may teg ci yaram bi bu may rukon fi may taxaw ak fi may kii nan la war a mel est-ce mën naa koo sol dem ci toile ci toile bi di julli dañ naan la déedéet ndax fii place bi dafa war a set même sax bu dee da nga koo orné ba rafet dañ naan la déedéet wala dama doon julli gis fii mu leer na lii saw la bu ma takk kooku mooy déedéet bi nga xam ne kon bi nga xam ne day concerner nit ak bi nga xam ne day concerner soit yére bi soit yaram bi soit yooyu bi soit fi mu fi mu nekk léegi nag lan moo tax mu commencé ko mooy boroom xam-xam yaa en général seen téere yi bu ñuy bind ci domaine yi loolu la ñuy commencé ndax lan ndax yàlla moo nee ñu dañoo bind dañoo bind ngir lan ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun maa uridu minhum min rizqin wa maa uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul matin yàlla mu ne damaa bind nit ñi binduma nit ak jinne lu dul li yegg ku la laaj folklore taxul dara taxul dama leen a bind ngir ñu jaamu te bi ma leen bindee tamit ngir ñu jaamu ma soxlaw ma nekkul ne dama leen a bind ba pare ngir ñu ma yónnee ay mandat déedéet soxlaw ma li ngeen di liggéey yéen la concerné bu fi kenn ñëw ci kanamu yàlla ne ko julli ma woon ndax dama doon liggéey danaan la après man waxuma la woon man li ma la tegoon mooy nga jaamu ma julli mooy la rek pour mayoon pour nga àgg sa biir léegi kon soxlawul ñu koy yónnee ay mandat moo tax mu ne yàlla sax au contraire huwa razzaqu mooy ki nga xam ne moo leen bindoo pare ne jaamu leen mais di leen jox yu tax ngeen man koo jaamu lan gaa dañoo déggowul mu ne nag zul quwwatil matin gis nga bu ngeen deful li ma wax na ngeen xam ne yàlla boroom doole la joo xamante ne nii nag bu ferme la nag loolu mooy boo jaamuwul yàlla léegi ñu ne comme que lii kon wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din mu waxaat ne dama leen a bind ngir ngeen jaamu seen jaamu yàlla ta sellalal ko diine ñu ne kon nag fekk fi doon wax dama ko tëggoon sànq dama ko fàtte woon hmm. ñaari branche la branche bu njëkk bi mooy bu jëm ci jaamu yàlla bii yàlla wax ni ci ñaari aaya yi ñu wax mooy fiqhul ibaadaat mi nga xam ne ci jaamu yàlla nit ki ci la aju ak fiqh boo xam ne ci relation yi nit ki am moo xam commerce al muamalaat commerce yi muy def ak yu mel noonu ñu gis ne di dina ëpp doole xam nga yàlla luy wax te neewul dama leen a bind ngir ngeen di defar seen relation yi non ci biir l'islam la bokk mais boobu ginu la rëy defar relation ci la mais relation ak yàlla moo gën a dëgër moo war a gën dëgër ci relation bi nga am ak keneen kon nag bi ñu xamee loolu ak li aaya yee wax te da te fu mu waxee danaan comme que jaamu la wax jaamu dafa nekk loo xam ne dafa conscient affaire bi mooy ñun waa jaamu ñu ngi koy jaamoo ñu gis feneen aaya mu ne fu mu waxee ne dee leen taxawal julli tay jox azak aaya yu bari dee leen taxawal julli tay jox azak ñu xam ne kon julli lañ war a njëkk ndax moo dina màgg comme yonent sallallahu alayhi wasallam wax ne julli mooy keno bi téye diine ku ko taxawal gin koo dëgëral taxawal nga diine bi mais ku ko dog màbb ko mooy màbb nga diine ji ñu ne kon nag li ci tàmbalee julli ñu dem julli est man nga léegi nga ne waa dañuy julli nga nar a ma ne la eh, sëñ bi taxawal da nga laajoon ma leeralal affaire yi bala ngaa julli nag mooy dangay ngay jàpp ndax yonente bi sallallahu alayhi moo wax ci xadiis bi nekk ci sunan yi kam moo ne moo ubbi imaamu Tirmidhi moom la ubbee téereem bi rahimahullah mu ne yàlla du nangu julli boo xam ne amul njàpp waaye du nangu tamit sarax soo xamante ni ci luubal na ko jaarale ba am ko luubal mooy kii rek giryaande rek waaw njaay ba luubal ko voilà di ko sarax comme lu ndax mooy lu jaarul yoon rek léegi mu def leneen kon bu ñu wax lool ñu ne kon loolu lañuy tàmbalee ñu commencé lool waaye tamit am na nañu commencé tamit wàllu ñoo xam yeneen boroom xam-xam yoo xam ne ñoom ñuy digal mbir mi beneen côté lañ ko gis mooy ne waa ji da doon laaj lan moo gën a màgg ma ne la mooy julli nga nar a jóg julli ma ne la bala ngaa julli nag da ngay jàpp mais nga jàpp nar a julli ma ne la attention waxtu yu jotagul heure bu nekk li muy julli am boroom xam-xam yoo xam ne dañu ne comme que noonu la man de toute façon li ñu naan julli jàpp manu la am fekk waxtu wi ñëwul du la war bokk waxuma bu kenn naafile ah farata bee tax ñuy wax mooy farata bi nga xam ne loolu la yàlla teg manoo ñëw di jàpp di ko def fekk waxtu wi jotul ñu ne kon nag ñoom angle boobu la ñuy xoole comme imam Malik rahimahullah commencé téeram tamit ci côté mawaqit waaw ñi nga xamante ni foofu booy kara nga commencé waxtu yi ñii nag ñoo gise ko beneen angle ñoo ëpp mooy ne bala ñoo commencé julli da ngay jàpp kon noonu la ñu looloo tax mais nag ñoom ñëpp bu ngeen gisee raisonnement bi xam ngeen ne ku ci nekk fi mu tegu dëgër na waaw ndax yàlla bu ne yéen ñu gëm yàlla bu ngeen jógee di dem di julli ji loolu mooy jóg di julli ji mooy lan waxtu yee jot waaye ba mu paree lu mu wax na ngeen raxas ah farsilu wujuhakum na ngeen raxas mooy njàpp ñu ngi leen tudd foofu farataay njàpp kon bu ñu gisee ku ci nekk am nga lay yu dëgër woo teg li tax nga tàmbalee ci téere noonu léegi ñu pare foofu mu ne baabul miyaa mu ne kat sëñ bi waxoon nañu ne baabul miyaa ba léegi nañ jàpp ne dañuy résumer ñoo xam ne fekkewuñ affaire yi mooy tamit dañ leen a war a leeral fekke wuñu ko nga ne leen léegi kon di présentation bi lañuy yem bu ko defee waaw kay baabul miyaa buñ ko paree rek ñu kii ba beneen yoon nag bu ko defee benn affaire tamit ñu jàpp mooy liñ doon wax gis nga yii ñu wax ñu kenn du ci jaaraat mooy ne bu ñu amee tenu tamit di ko def mooy tamit dañoo bëgg ñu jàpp loolu waaw kay fexe nekk daabit waaw kay wax na ko léegi mu waaw kay ku waaw na nekk daal di. waaw uh-huh. ngay mokkal wala moom nga bind léegi am nañuy fichier nga def ko kii dugg ci métro biy dox li ngay wër di dox yëpp dugal sa MP3 di déglu xam xam-xam bu bari di nga ko am heure yooyu ñuy sàggan nekk ci métro bi dox fii kii di déglu ay ay yeneen wala doo déglu dara toog rek di lire journal journal bi de façon boo ñu dégg kër ba xool ko guddi benn rek doy na. mais di liir kayit yëpp nga liir ko loolu doo bari boo xam xam-xam yow am xam-xam kon mu ne baabul niyaa ginnaaw bi mu commencé téere téere bi nag xëy nag di ñu ne waa téere téere bi ndax lii téere loo pare nga la euh, euh, laab naan la mooy ne sànnil sa xel ñu dugg ci métaphore mooy ne nañu jàppe ne téere bii mooy lion hmm? lépp mooy lion léegi nag ñu ne la nag pour nga dem fourvière nag ka fourvière lu rëy la ci lion da danga ko war a visiter da ñëw lion par force da nga ko war a visiter bu doon supposons ko loi yooyu lañ teg ne ku ñëw lion moom dafa am lieu yoo xam ne par force dañ koy mooy cinq bu dee ci l'islam ñu ne kon mooy cinq piliers yi nga ñëw ñu ne la danga ngaa war a julli mooy da ngaa war a dem fourvière nga wàcc gaar par gi ne mais pour weer man manuma naaw dem ñu ne la nag da ngay jël métro bi métro bi ñu ne la mooy lan mu mooy njàpp ñu ne la nag comme que Lyon mooy téere bi dafa ci biir téere boobu téere bi mooy Lyon dafa am ay place yoo xam ne danga nga war a dem ñu important il nga dem mm. ñu tudde leen tudde leen téere ñoom tamit nekkul ne dañuy repré dañ naan kon kon buñ ne Fourvière mooy Lyon dañ naan la déedéet dañ laa bëgg a wax rek xam nga vieux lion wala bu ñu bindoo vieux dina lion ñëpp xam nañ ne lion ya mooy ci vieux lion dañ naan rek téere bi ñu wax lool mooy lion yëpp lii dañ koo tudde téere ngir li nga xam ne moom la ëmb li jëm ci wàllu de laab lépp ndox laab ba ni ngay jullee étape bi jóge boo bëggee jàpp ba ni ngay demee ci julli lépp lañ la dajaleel fii mu mel ni nag ab téere moom rek bu indépendant moo tax ñu ne kitaabu tahaara nga dugg kër gi ne eh man nag xaw kër gi ah fii labyrinthe la dina ñu yóbbu la guide bu baax lañ ci teg lay wax ne duggal fii duggal fii nga ne fan laa njëkk a dugg mu ne la baabul dugal benn ko ubbee di nga fa la foofu mooy buntu ndox ndox nag fii dane nga dugg ci biir ne fii miyaa ngeen defa am ngeen def te man de loolu laa xamoon deux eaux mooy lan lu tax ngeen naan deux eaux yéen ñu ne waaw kay li tax ñu wax deux eaux plurielal ko mooy da ngay xam ne nag ci l'islam charia moom ñetti façon ndox la xam d'après avis ñu ëpp ci borom xam-xam yooyu dinañ ci ñëw jarul ñuy dugg ci lool hmm. looloo tax même sax mu dee ñaar ñi bari na. mais ñett la moo tax ñu def ko yàlla moo tax ñu bii nga dugg nga gis ñu dund ci réseau nga ne doo ma wax ñaatam euh, ñett yooyu mooy lan ne waaw kay bu njëkk bi booy wax da ngay commencer tamit fi gin a kawe bu ko defee ñuy déglu di gën a xemmeem loolu beneen bi tamit baax na commencer ci suuf digée mooy par étape tadrijiyan ñuy yëg par ndànk mais tamit baax na ñuy jële ci kaw di wàcc ngir à chaque fois ñu am bët ci kaw loolu ngir mel ni moom léegi mu ne ñett yi bi di njëkk mooy ndox moo xam ne dañ koy tudde ci arab tahur ndox moo xamante ne ni li ñu la waxoon sànq boo fàttale ko ne la daa am laab boo xamante ne ni ci sa yaram nit ki personnellement la concerne ak li nga xam ne ci yaram kaw der bi ak yéere bi ak fi ñuy jullee léegi dafa am ndox moo xam ne moom moom mën naa def lool non seulement dafa laab mais day laabalaate mooy dalay permettre yooyu nga bëgg a def mën na la ko permetre nga def bu sa njàpp tojee ndox moomu man na laa per tourneel mooy nekk ci droite mooy chambre droite bi foofu mooy néegu tawul mu ne ma waa léegi néeg bii ci topp moom mooy néegu kan nga ne néeg bii nag mooy néegu taahir mooy néeg néegu waa ji nga xam ne ndox mi nga xam ne moom dafa laab mooy yi euh, ma la waxoon manoo ko jàppee ah ci tamit li ëpp ci boroom xam-xam bi mooy ne ndox mii néeg bii ngay dugg boo fi duggee taahir rek nga fiy fekk ndox moo xam ne dafa laab mooy moom ci boppam en soi laab na mais laa laabal yow mooy jalgatiwul xam nga ba balañ naan euh, dafa en tout cas euh, waa ji dafa day day baaxalaat fekk nga baax bala ngaa nekk muslih da ngay nekk saalih d'abord mooy faaqidi shay'i tamit laa yu'tihi loo yorul naroo ko joxe kon nga ne kat kii moom dafa laaj ci boppam waaye manuma laabal nga ne ah mu ne kon mooy boo ci déggee bu baax manoo ci jàppoo tamit ci li ëpp tamit ci yenn avis borom xam-xam ñi ci ëpp mooy manoo ci tamit surtout bu dee suñu ngir ngir imam Maalik yi manoo ci tamit yékkee sobe mooy boo amee lu takk sa yére loo xam ne sobe la waxuma takk mécanicien ah loolu du sobe de bu dee huile bi rek la noonu daa jul nag booy julli ci ci mbooloo mi nga sol tamit loo xam ne doo taxal ñu ci des mais bu dee moom rek a taxaw di julli loolu garaawul mais li gënoon sax mooy mu utal yére boo xam ne pour julli rek la mais boobu taxul may wax bi ngay wax mooy li nga xam ne ay ay xawa ci nekk wala ay man yu wala yu mel noonu yooyoo tax ñi nga xam ne dañ ko war a raxas ñu ne la kon nag kii bunt bii mooy taahir moom laab na nga ne waa laab moom comme que waa defee lu ma ci mën a def nga ne dangaa du bëgg ngaa bi ñu fii def di nga fi lekk fii nag ñun du ñu jaay di di joxe yow yaay toggal sa bopp ndox mi ngay jël boo bëggee togg man ngaa togg boo bëggee naan duggal ci taahir nga naan boo bëggee togg nga jël ainsi de suite mais tamit boo bëggee naan man nga jël tahuran ah. mais dañ lay waxaale na taahir bu yaakaar ne amul njariñ mais man nga cee naan man nga cee def leneen waaw kay boo bëggee mooñ nga araw yooyu yëpp mën naa nekk ah sangook saabu waaw maanaam taahir waaw taahir bi mooy xam nga comme ndox yan ndox moo xam ne diwli na ci dugg ba ngay gis affaire bi nii naay beeg wala buñ dugalum soow nga gis soow mi mu am ci jeexital wala walla wala coca walla yooyu ñu ne la boobu man nga cee naan man nga cee sangu bu la neexee man nga cee def li ngay def mais en tout cas yi ñu la wax yëkkati toj ak yëkkati sobe manoo ko cee def ci surtout ngiru imam Malik léegi mais loolu après la ñu ne la nga ne ma waa léegi wan nga ma tahur néeg tahur xam naa ko wan nga ma chambre tahir xam naa ko waa chambre bii moom mooy kan mooy chambre kan ñu ne la fii nag mooy chambre najis mooy chambre ndox mi nga xamante moom de toute façon duñ ne doon wax ci dara mënoo ko cee def pour gàttal bu ko naan ndax lu sobewu mënoo ko naan bu ko naan bu ko jël di ci yëkkati sobe wala nga ci yëkkati toj mënu la nekk moom daal pour gàttal tuur la laaj tuur daal mooy mënoo ko utiliser en ci char yi la wax nii mënoo ko doo ko naan doo ko doo ci yëkkatee sobe mu ne la waaw kay ma ne la nag ñetti ñuy yangoog jëlal sa caabi ñu téye de semaine bii di ñëw insha allah ñu àggale ak yow wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam